loolu noonu mooy di gën a mooy waxu waa jumhur kon dañ naan yonent ci aleyhi salaatu salaam imaam Jaabir wax na lu leer ñun dañ ko doon def yonent mi aleyhi salaatu salaam mu daal di koy jeg agsi ci moom terewu ko kanta wan an xafiyan loolu wax yi ñëw na ci mooy ne tekkiwul ne ñoom ñoo yem voilà loolu mooy ne tekkiwul ne dafa xaraam léegi loolu li muy tekki mooy ne dañu ko fi mu gën mooy ne si ci sibeel rek la yem ci loolu ma la mën a génne karaahatu te loolu noonu sax lu ma a nekk la bu nee ndaw si da cee d'accord te sibeel sax du ci am ndax mooy ne am doom ci boppam darul farata mooy ne nit ñi sëy nañu fokk ñu am doom loolu darul farata te objectifu mariage du am doom rek ah gis nañ xadiisu xadiisu Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu wa doon wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu noonu Seydina Usmaan dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane yaa ma'shara shabaab man istata'a minkumul ko manul na nga woor mooy ne yi képp koo xam ne am nga loo takk soxna takkal soxna képp koo xam ne manoo lool na nga lan na nga woor kon kooku lan la ngir daw fitna ndax lan mu ne ndax loolu moo gën lu muy sagge sadde aw xefam te mooy gën a tax mu daal di takk mu daal di mën a préserver pëyam kon loolu benn la mooy ne dafa am ay causes yu bari am na ñoo xam ne dañ koy dañuy takk soxna ngir am doom comme tazawwajul waludal wadu loolu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon waaye loolu du amru boo xam ne xatman la par su ko takk na nga am doom déedéet ndax sëy ci boppam waxoon nañ la loo xam ne moom ci boppam du farata ci benn kaa waa joo xam ne comme ni ñu waxoon moom bu ko deful njaaloo te am na ko man na ko kooku lan moo tax sax muy takk est-ce que ko takkal ngir am doom takkal ngir nga bañ a njaaloo loo xam ne nag cosaan bi li tax mu am loolu du farata kon manuñu koy génnee ne léegi la cay topp farata la mu ngi noonu kon nag mooy affaire bi loolu noonu euh, euh, muy euh, lu am solo loo xam ne mooy waxu jumhurul ulama te mooy li dëgër moom la xanafiya yi maalikiya yi xanaabila yi ne loolu mën naa nekk bu nee ne ndaw si daldi na ci d'accord wallahu taala alam léegi léegi bu ñu xamee azl euh, mooy ne dafa am nag azl mooy ne ñoom loolu lañ amoon léegi mooy acte yi am ci azl mooy même acte yu am ci méthode contraceptive yi ay ay ay ay ay préservatif ay yi nga xam ne fekk ak yi nga xam ne ndaw si da koy utiliser ngir bañ a ëmb garab yi muy naan doom yi muy naan à condition mu bañ koo lor loolu bu ci deñee mooy ne loolu dagan na li xaraam nag mooy euh, nit ki euh, ne moom day jël loo xam ne complètement day dindi complètement nag le fait que moom mu mën a am doom loolu moo xaraam loolu dafa xaraam ci boroom xam-xam yi kenn mooy ne loolu mooy nga ñëw def loo xam ne day tax yow wëlbati sa mbuumu sa mbuusu njurukaay mooy def le fait que yow nga ba faw loolu moo xaram waaye temporellement loolu mën naa nekk te méthode yépp mën naa nekk ci li nga xamante ne nii te loolu ci azl atte yi am ci azl moo fi am loolu lu dagal la lu nit mën a def la eh, moo tax loolu nag beneen masala da ciy génn mooy ne bu dee ne ay préservatifs ak yooyu dagal na ci couple lañ wax quant à politique boo xam ne gouvernement wala yooyu ñooy taxaw di ko banaliser nga xam ne loolu mooy ne yéen ñii fo yéen jeunes yi fowi leen deg ko seen loxo loolu moo xaraam waaye bu dee ne couple moo jël décision ngir def loolu mooy ne loolu mën naa ne ci kaw loolu tamit mooy ne jaay yooyu noonu ci kaw loolu lay tegu mooy ne bu dee ñi ma koy jaay wala dëkk bi ñu ëpp ñi ma koy jaay ñooñu ay couple lañu ñi koy jënd ay couple lañu je mooy ne loolu dagan naa jaay wala ñoom la koy jaay mais bu dee da koy jaay ñoo xam ne ay célibataire lañ ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fag ba amuñu dara def konte wuñ defuñ dara bu boobaa ci kaw loolu la jaay loolu di xaram du jaay ko ci moom moo xaram waaye ana waa ji koy jënd nan lu ko utiliser ni ma koy xamee nag mooy ñi ëpp ñi koy jënd ñan la bu dee ne ñi ëpp lool la mooy al hukmu lil ghalib wan la hukma la man waa surveiller ku nekk mais bu statistiquement ñi ma gis ñu ëpp ak ni études yi wane mooy ñu ëpp ñu ko utiliser mooy ñiy sëy lañ yoo xam ne dañ leen a may lool man naa ko jaay sinon bu dee dañu ëpp mooy ñi nga xam ne dañuy fo ñoo ñëw di ko jënd su boobaa jaay ko day xaraam kon nag loolu moo jëm ci wàllu méthode contraceptive yi ñi nga xam ne ñooy sëy am nañu droit utiliser ko waaye mu nekk politique bu ñépp yi def bu bu ñuy piloter loolu moo xaraam ndax loolu mooy ne damay woo jeunes yi ñu nekk ci mbon di def loo xamante ne day tax ñuy ñuy def lu ne te duñ ci jaare ëmb nga xam ne di for lu nekk dugg ci di njaaloo di mooy yàlla loolu moo xaram siinoo bi dul loolu yeneen i dagan na léegi mu des beneen wax salam nooy waa léegi bu dee ndaw si manula am doom nag insémination artificielle est-ce que mën naa ne loolu dañ naan la loolu mën naa ne ci kaw bu dee ne man yu ndaw waa ji la jël ak euh, yi nga xam ne mooy ovule ndaw si def ko ci soxna koo xam ne soxnaay waaji la mooy il faut ci kaw euh, loolu ndaw si nangoo am ñaareel par force waaye jël ko def ko ci beneen femme boo xamante ne nii du moom du jabaram du jabaru waaji ku góor gi loolu moom maanaa bi am ci zina moo fa am mooy njaaloo ndax mooy ne jël ndoxum góor boo xam ne def ko ci euh, biiru soxna soo xam ne du soxnaam loolu àttee njaaloo moo tay am léegi nag mooy nag bu dee nag ndaw si moom manu la am doom moom lenn rek la mën a am mooy mu ut koo xamante ne nii am ñaareel mooy ne mu utal jëkkëram ñaareel wala jëkkër am ñaareel ku bañ ñaareel nag mooy ne yow na la leer ne kon loolu manoo koo def ndax euh, bu dee amoo doom insémination artificielle manoo koo des ndax keneen manu la ëmbal sa doom ndax bu boobaa li ñuy tere ci li nga xam ne mooy njaaloo moo fay am mooy même chose la moo fay am